أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين waman tabi'ahum bi ixsaanin ila yawmi ddiini amma ba'du annaxwu almaysuur kon inchaa allahu taala ñu ñëwaat ci téere grammaire bi tey ginnaaw bi nga xamante ne ci jataay bee weesu ci jàppandalu suñu boroom subhaanahu wa taala defoon nañ al defoon nañ ismul ishaara ismul ishaara mooy prono démonstratif gisoon nañ ay hada hadihi hadani hadaini hatani hataini haulai ulaika ginnaaw biñ paree ci ismul ishaara gisoon nañ ahkaamu kitaabatil hamzati mais hamza bi nga xam ne ghayri hamzatil wasli naka la ñuy bindee hamza bi nga xam ne du hamzatul wasli boobu gisoon nañ ko bokk ci règle dictée yi muy qawaidul imla yi ginnaaw biñ paree loolu gisoon nañ amoon na benn exercice boo xam ne inchaa allahu taala dinañ ko war a tey comme ni ñu ko waxe woon bii weesu kon tey incha allah ñu war a gis yi jarri xuruful jarri xuruuf plurielu xarf la xarf moom la wolof naan araf tubaab naan ko leetre euh, buñ ne hada xarfun mooy lii ab araf la xuruful jari moo tax di gisoon na bi ñu gis xuruful hijaiya alxuruful hijaaiya ba ñuy gis lee mooy alphabet bi mais bi jubluwuñ ci lettre comme bu ñu waxee ci tubaab ne L loolu déedéet nekkuñ ci xuruful hijaaiya dinañ ko gis léegi incha allah kon xuruf mooy plurielu xarfun plurielam mooy mufrad bi mufrad mooy singulier mooy benn xurufun mooy pluriel mooy bu lu bari bu dee danga ko bëgg a baril mu ne xuruful jarri kon kon mooy xarafu jar yi al jar après dina la wax loolu lan lay tekki ak tamit naka nga ko mën a jàppe ci ay misaal yoo xamante ne nii ay exemple yoo xam ne dinga ko gis ci biir bu soobee yàlla léegi mu joxe définition mu ne al majruuru bi xarfil jarri nuqtatay ni mooy day def définition al majruuru bi xarfil jarri loolu tamit dinañ ñëw ci al majruur mooy lan yu bari nag buñ ko joxee ci exemple ci lay gën a leere mu ne kon almajruuru bi xalfil bi bi xarfil jarri almajruuru bi xarfil jar ñaar yooyu nga ko mën a liire mu def nuqtatay ni wala nuqtataani mooy définition day joxe lan lay tekki ismun sabaqahu xarfun min xuruufil jarri kon almajruuru bi xarfil jarri ka annaka taquulu huwa ka annahu yaquulu laka huwa ay almajruuru bi xarfil jarri huwa ismun sabaqahu xarfun min xuruufil jarri mu ne kon almajruuru bi xarfil jarri mu ne tur la boo xamante ne nii da ko da ko jiitu benn tur boo xam ne tur bu man di doon tur boo xam ne li ko jiitu xaraf la ci xarafu jar yi benn xaraf la ci xarafu jar yooyu nga xam ne moom la ñuy gis léegi incha allah mu ne nañ jël définition yi noonu buñ ñëwee ci exemple yi dinañ ci gine ñëwaat ndax pour l'instant du leeragul ndax yu bari ci ay terme la yoo xam ne mooy ci wolof amuñu ko noonu wala man gisuma ñu liggéey ci wàllu grammaire wolof le fait que yii di nga ko mën a utiliser xëy na nag am na waaye man ci fi sama xam-xam toll ci wolof xaw ma ko moo tax buñ duggee ci exemple yi lii nii yëpp dina gën a leer mu ne beneen lum lay wan mu ne lum loo lum la bëgg nga xam ko mu ne ma ba'da xarfil jarri majruur mu ne maa li nga xam ne ba'da xarfil yi day ñëw après arafu jar bi xarfu jar bi majruurun dañ koy dañ koy jar mooy dañ koy maas kasra lañ koy maas ca suuf lañ koy maas léegi mu ne xuruuful yi léegi comme que ñu ngi wax xuruuful jarri lee mooy lettre jar yooyu kii kii euh, kii yooyu araf yooyu ñooy yem mu ne la xuruful jar yi ya mu ne xarafu jar yi yii la moo nekk nii min ak an ak ala ak ilaa ak fii ak bi mooy ba al baa boobu bi ak ka mooy kaaf ka bu ñu maas noonu ka ak li boo xam ne lii lañ ko maas lettre boo xam ne lii boo xam ne dañ naan ko allaamu aw la wala mu ne lii li bi mën na nekk ñu maas ko li mën na tamit ñu maas ko la mu ne mislu koom lahu lahu ci lahu ñeel na ko comme bu ma ne bu alxuraan ne lahu ma fi samawati wama fil ardi ci ayatul kursi yu lahu boobu laam boobu noonu la boobu la bi bi jiitu habi hubi la boobu xarf jar la léegi dina ñëw ci définition yi ci à à travers exemple yi léegi xarfu jar yi bu dee lii la lan lañuy tekki xarf jar pour bala ñu dugg ci exemple yi mooy yim la wax nii am na yeneen ndax toll nañ ba vingt en réalité vingt lañu mais fii kon yi mu joxe déglul min an ala ilaa fii bi ka li ak la kon neuf la joxe kon mu dese ñu lan onze yoo xamante ne nii fii duñu ko gis ndax wax nañ ne grammaire bu ñu allégé la te lii pour kuy tàmbali moo tax duñu dugg ak yow ci yooyu yëpp dañ lay jox yoo xam ne yii moom mooy yi nga xam ne ñoo gën a siiw fuñ nee xarf jar rek fuñ ko mën a laaj te yii la ñuy njëkk a joxe te moo gën siiw ci làng bi moom nga moom moo tamit ëpp yu ñuy utiliser léegi xarf jar na mooy lan kon mooy yii mooy ne xarf jar dama koy dugal ci benn phrase. bu ma defaree benn phrase comme ma ne jalasa ismailu après ma war a wax moo jalasa mooy toog na ismailu ismail mu bëgg a wax ci kaw taabal bi taabal mooy attaawilatu kon boo déggee ci wolof ismaila toog na ci taabal ji ci boobu noonu ci boobu ci ci boobu moo wax la toog na ci ci boobu loolu mooy xarfu jar ci arab li war a nekk foofu ci équivalent wam loolu mooy xarfu jar te bu duggee mooy bu ma dugalee ci comme bu doon bu ma dugalee ci table bi xam nga dama ne table bi bi maas ci suuf bu dee nag ci France yi ou arabe noonu la mooy bu xarfu jar bi duggee équivalent ci leetre lettre ki mot bi mu jiitu muy baat bi mu jiitu noonu di ñëw après moom ca suuf lañ koy maas mooy fin bi ca jeexital ba dañ koy jar mooy ca suuf kasra lañ koy maas loolu ci gàttal mooy xarfu jar ak tamit ni muy def tur bi nga xamante ne nii mooy ñëw après moom mooy xarfu jar bi bu ñëwee comme bu ma nee ci table ji kon buñ ñëwee ci exemple bi ma waxoon jalasa toog na ismailu ismail at-tawila tu mooy table bu ma bëggoo dugal xarfu jar dama naan ala ala mooy sur toog na ci kaw léegi ci boobu ci kaw attaawi la bu kon wi la nan nga ko wi la tu moo nekkoon bu dee duggul ci dara mooy table noonu la table léegi bu bu ala duggee je suis obligé par force kon li may def mooy attaawila tu manumaa waxati attaawila tu manumaa attaawila ta manumaa wax lu dul attaawila ti kon dama naan buñ dellusee ci exemple bi jalasa toog na ismailu ismail ala taawila ti ala ndax ala bi moo tax moom mooy xarfu jar bi attaawila ti mooy ismun majrurun bi ala lañ koy wax mooy tur la boo xam ne dañ koo jar lan moo tax ñu ñu jar ko maas ko ci suuf maas ko kasra ca ca ca jeexital ba lan moo tax ala nga ne ala moo tax loolu dañuy wax ismun majrurun bi ala wala bi fii wala bi ci ci moo xam ban ismu ban araf xarafu jar moo tax nga maas tur boobu noonu di ñëw après moom ci suuf bu la neexee nga wax lool waaye tamit bu la neexee rek nga ne ismun majrurun bil kasrati tur la boo xam ne dañ koo jar mooy dañ koo maas ca suuf lay wane ne dañ koo jar mooy kasra lañ ko maase ca suuf kon ñu ñëw ci exemple yi muy joxe ginnaaw bi nga xamante ne nii jox nañu neuf xarafu jar neuf xuruuf jar yoo xamante ne nii jar naa xam ndax baax na booy utiliser arabe tamit ci kii ci au quotidien wala ngay xool alxuraan walla ngay xool ay téere xadiis wala téere boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim boo gisee rek nga xam ne ah waa lii lañ ma doon wax au moins nga commencé xam loo loo commencé xam moo tax comme bi ñuy jàng buluuxul maram bi euh, xadiis bu njëkk bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi dafa seydina abu bakar euh, abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi muy wax naan yonent bi sallallahu alayhi dafa wax fil bahri fil bahri kon nga xam ne fii lan moo tax bi fii duggee rek mënatuma wax fil bahru bu ma ko doon liir loolu bu ñu ma ko joxoon ni ma liir ko même bu ñu ko maasul peut-être bu dee aw ma vocabulaire bu baax peut-être bahru mën naa ne bu di ko maase ndax xaw ma baat bi wala ma ne buxu mais li nga xamante ne ni ginnaaw bi nga jàngee xarfu jar kenn dootu la permettre ngay def erreur yooyu di def njuumte yooyu mooy nga ñu lay xaar ca fin ba lan nga fay maas nga ne fil bahri nga war a wax fil bahri ñu dégg la nga naan fil bahra walla fil bahru loolu moom mooy ginnaaw bi nga jàngee xarfu jar kenn mënu la ko toléreeti mooy jugement bu sévère nga ci am ndax bokkul ki xam bokkul ak ki xamul ki xamul buñ koy juger dañuy xam ne kii kat moom jàngul naxu jàngul grammaire moo tax mais jàng grammaire ba pare di def yenn erreurs yi loolu moom day niru ki xam ba pare di def jëfu koo xam ne xamul xam nga ñaar ñooñu yemuñu àtte ki xam ak ku xamul seeni biir jëflante même mu dee juge bi ni mu leen di àttee du bokk ki nga xam ne xam ne ne lii de buur da koy tere mais quand ma def ko ak étranger bi jóge fee xamul ne moom mbir mi dañ koy tere mu def ko ñu jàppaleen indi leen ci kanamu buur buur lu muy wax dañ naan ko diw mii citoyen dëkk bi la xam na ni mu demee d'ailleurs sax da doon wax ne lii moom buur da koy tere ba pare mu tey ko def ko alors que kii ab doxandéem la day dóor a ñëw xam nga ne kooku sentence pen bi buur di teg seen seen loos ñoom ñaar du yem man na sax jéggal kële ndax danaan kii xamul loolu kon ci lii nii kenn dootul permettre ginnaaw bi nga jàngee xarfu jar li ma la wax mooy bu dee amoo vocabulaire ci arab xamoo al baxru xamoon nuñ koy maas xamoo àll boo gisee comme surtout téere yi nga xam ne ndax téere xam-xam yi euh, kenn du leen maas yenn yi di nga gis ñu leen di maas noonu mais règle bi mooy kenn du leen maas léegi boo gisee yu mel noonu xëy na wala ñu ñëw di la tester chaklu chaklu mooy vocaliser ak vo vo ka non voya fàtte na baat bi euh, vocal xam naa dina ñëw insha allah mooy chaklu daal mooy dañuy bind benn texte ci arab kenn maasu ko ne la maasal ma ko maasal ma ko loolu loolu mooy chaklu léegi buñ la waxee loolu léeg-léeg kiy corriger mën naa jéggale yenn baat yi nga xam ne dañ ciy juum ci début bi wala ci digg bi mais ci fin bi moom nga xam ne foofu la ñuy xam ne ndax kii i'rab bi jàngoon maîtriser na ko muy conjugaison yi mais tamit ci la ñuy jàng xame ne est-ce que naxw bi jàngoon muy grammaire yi mu ngi respecté bu dee xarfu jar dafa dugg wala nekku fi wala fa'il wala maf'ulun bi fa'il mooy sujet maf'ulun bihi complément d'objet direct bu ci nekk ana naka lañ lay maase loolu moom la dul tolérer dara le fait mu gis nga juum ci loolu dala ciy dindil point yu bari bu doonu examen xëy na doo jàll kon bu la neexee ci cas boobu koo xam ne amul vocabulaire ñu defal ko fil bahri ne ko nag maasal mooy maasuñu ko bind fil baxri noonu ne ko maasal mu mu def fii bi mu gisee fii rek dafa war a ne waaw kay li may njëkk a def comme que xaw ma baxri ma xaw ma tur bi maa ngi koy door a dégg baat bi li may njëkk a def xam naa ne lii xarfu jar la buy fii mooy dans à propos de ci xadis boobu loolu lay tekki mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na à propos de la mer de ce qui concerne la mer mooy ndoxum géej loolu mooy day wax ci loolu léegi yow bi nga gisee loolu da naan waaw kay fii moom xarfu jar la te xarfu jar bu duggee rek tur bi ñëw après moom ci suuf lañ koy maas li may njëkk a def mooy ma maas raa ci albax baabeeg xaabeeg raa bi ma maas ri bi def ko rii gaaw raa boobu ma maas ko kasra ni mu gën a gaawe xaar nag bi xool li ci des al bi bu ma defee al bi est-ce que bixru al bixru la ñuy wax wala al buxru wala al buxru wala al bixiri loolu même loolu mën nañ la ko jéggal mais liñ la dul jéggal nga gis xarfu jaral ba pare indi ismu euh, tur bi tegu ci moom nga ñëw di commencer leneen lu dul kasra lool kenn du la ko jéggal léegi kon di ñëw ci exemple yi nga xamante ne nii moom la boroom téere bi rahimahullah wa ayyada rahimahallahu wa ayyadaha def muy amsila mu ne exemple ci xarafu jar yim joxe ndoxoon nañ la neuf la léegi mu ne min min ak ilaa lay boole ci benn exemple mu ne exemple bi lii la nadhabu minal bayti ilal madrasati nadhabu minal bayti ilal madrasati euh, bii da ngay gis ne doo wax bu min albayti ndax ñaari sukkoon duñu daje ci arab il faut bi njëkk nga dindi ko nga gis kon lool moo tax ñu ne minal bayti te waxuñ min al bayti ndax lool sax dafa diis ñaari sukkoon comme niñ ko fi waxe woon ay jamono gis nañ ko bii weesu xaw ak kuur yi am na daal ci kuur yiñ ko gisoon ñaari sukkoon ci arab mooy masque néeg la ko wolof di wax masque néeg ndax euh, booy jàngi en wolof côté masque yi dañ naan la masque masque masque fat mooy fatha mooy ci kaw kasra mooy ci suuf damma mooy lonku sukkoon mooy niig moo tax ñu naan masque niig mooy sukkoon mooy lonku léegi kon ñaar yooyu ci nag ci arab ñaari nara taqaloo ñaari masque néeg mooy ñaari yu xonq ñaar ñoom duñu ñu daje bu ñu naree daje rek bi ci njëkk da bi njëkk da koy dindi soit nga maas ko ci suuf comme ni ñu ko waxoon bële wala ci kaw bu dee comme ismu yii nii nga xamante ne nii comme min bi léegi kon mu ne exemple bi ñu ñëwaat ci mu ne nadhabu minal bayti ilal madrasati fii nga gis ne kon xarfu jar ci utiliser mooy min ak ilaa bu mooy dañuy dem no partons wala nous quittons tamit da koy tekki minal bayti de la maison mooy dañuy jóge ci kër gi ndax nadhabu min ak nadhabu ilaa bokkul bu ma nee nadh moo tax verbe yooyu comme ci anglais rek comme ay on in da ngay gis ne il suffit xarfu jar bi dugg après verbe bi rek day changer day day soppali day tax mu soppeeku maanaa bi euh, verbe bi waroon a am moo tax boo nee nadhabu min mooy loolu damay kiite foofu mooy nadhabu min na mooy ñun dañuy kiite ndax dhahaba verbe dhahaba la bii nadhabu mooy ñun dañuy dem mais dañuy dem minal bayti tukkee ci kër gi voilà tukkee ci kër gi ilal madrasati jëm ca école ba kon nga gis ne kon min lu muy tekki am na lum def ci suuf comme sens général yi ndax euh, waa dama ko fàtte woon mais euh, am sela yi dinañ ci ñëw moom la ñuy def nii mooy lan la xarfu jar yi ñu tudd léegi di tekki ci la nekk nii mu ne nadhabu dañuy dem minal bayti dañuy jóge ci kër gi min al bay minal bayti ilal madrasati jëm ca école ba nga gis de nous quittons nous partons de de boobu de la maison de boobu mooy min mooy maa ngi bàyyeekoo Dakar jëm Ndar bàyyeekoo Dakar foofu min ngay utiliser jëm Ndar ila moo tax mu ne nadhabu dañuy dem minal bayti tukkee ci kër gi jóge ci kër gi ilal madrasati jëm ca école ba loolu kon ñu gis exemple min nga xam ne kon min mooy bàyyeekoo de provenance voilà provenance ila mooy vers mooy a accent ak o je vais comme bu ma ko doon wax adhabu ila suuqi laay wax adhabu maa ngi dem ila suuqi ci marché bi par par exemple centre commercial bi wala ilaa adhabu ila suuqi muusante maa ngi dem marché muusante par exemple walla marché ngelaw ainsi léegi kon loolu mooy li jëm ci min ak ilaa léegi nadhabu min waxoon nañ ne nadhabu min mooy damay fi may bàyyeeko bu ma nee nadhabu ilaa mooy dañuy jóge di dem fa ñu jëm la jëm mooy fa ñu jëm la ñuy foofu nadhabu min mooy maa ngi bàyyeekoo ñu ngi dem bàyyeekoo nadhabu ilaa mooy ñu ngi dem jëm bu ma nee ñu ngi dem jëm dakaar ñu ngi dem Dakar voilà ñu ngi dem dakaar ak maa ngi bàyyeekoo dakaar bokkul maa ngi bàyyeekoo Dakar moom min ngay utiliser foofu maa ngi dem dakaar maa ngi jëm dakaar boobu ilaa ngay utiliser léegi beneen exemple bi ci beneen ci nga xam ne xarafu ginnaaw bi ñu gisee min nga xam ne mooy de mooy fi ma bàyyeekoo provenance ilaa mooy fi ma jëm mu indi beneen an mu ne exemple ibta'id aniz zunubi ibta'id aniz zunubi ibta'id mooy soril anil anil zunubi wëlliif bàkkaar yi kon an mooy wëlliif mooy bàyyi ko loo xam ne da koy def da koy bàyyi sa ginnaaw ibta'id soril anil anil zunubi doo wax rek ibta'id zunub déedéet ibta'id soril anil zunubi ci bàkkaar yi kon an mooy wëli mooy wëliif wëliis comme bu ñu waxee noon wëliis buñ nee soril wëliis lan bàkkaar yi ala mooy bi ci tegu mu ne al usfuru exemple al usfuru ala shajarati al usfuru mooy picc mi de ala shajarati mu ngi ci kaw garab gi picc mi mu ngi ci kaw garab gi xam nga sànk joxewoon nañ jalasa ismailu ala taawilati ala mooy ci kaw kon al usfuuru picc mi ala shajarati mu ngi ci garab gi kon ala mooy ci kaw mooy sur voilà mooy ci kaw bu ma nee toog na ci kaw taabal ji wala livre bi mu ngi ci kaw taabal ji ala mooy ci kaw léegi beneen exemple boo xam ne ci xarfu jar yi fii fii mooy dans mooy à l'intérieur ci biir mu ne exemple as-sa'adatu fil imaani as mooy texe laa réussite fil imaani mu ngi nekk ci ngëm yàlla gépp texe texe xeetu texe yépp fil imaani ñu ngi ci biir ngëm yàlla mooy danga tënk léegi texe yépp da nga koo tënk ne ci biir gëm yàlla la nekk mooy fii bu ma nee daxala fil manzili mooy daxala dugg na fil manzili ci biir kër gi fii mooy kon dans as-sa'adatu exemple yi joxe mooy ak texe la réussite fil imaani géppuk texe texe géppuk texe fànni texe yépp fil imaani mu ngi ci ngëm yàlla gu nekk ci nit beneen xarfu jar bi muy bi mu ne exemple misaal tamassak bil fadilati tamassak bil fadilati mooy jàppal moyal bu baax bil fadilati ci ay ngëneel moy moyal mooy téyal bu baax ci ngëneel yi nga nekk ci euh, baa bi baawu ci arab dañ koy wax baa ul ilsaaqi ndax yooyu indiwu ko fii ndax yooyu ci kanam incha allah bu ñu ginee avancé yooyu dinañ ci gën a ñëw ci beneen partie bi gëwma sax mu développé lool mais incha allah peut-être bu ñëwee côté yooyu mooy deuxième partie bi nga xam ne côté li ñu jàng nii yëpp da ko fay gina développé comme ni ñu ko waxe woon ne da koy gën a yaatal foofu ndax bii comme que njaalbeen bi la njaalbeen bi doo yen nit ki loo xamante ne nii day diis ci moom kuy door a tàmbali boo koy nee lu diis day gaaw dëpp teggi yen bi wan la gannaaw ne maa ngi dem te fu mu déggati ñuy waxati arab walla la ko doon yenn matière boobee mu jàpp ne daal matière boobu bële ne amut solo genn solo amu ko ndax mbir mi dafa difficile wala déetu jafe waaye xëy na loolu moo tax du ko indi mais ci arab baawul ilsaaqi lañ koy woowe mooy dañ ko fee teg ngir dëgëral rek mooy euh, mu ngi mel ni bu ma nee comme tamasak bil fadilati comme si da lii la woon ci cosaan tamassak al fadila mais loolu lu du waxe noonu dañ ci yokk bi bi tamassak moyal jàppal bil fadilati ci ngëneel yi kon moyal jàppal bil fadilati ci ngëneel li ci ngëneel yi mooy bi boobu day baawul ilsaaqi day kole mbir mi mooy Euh, sujet bi baat bi muy bi muy taqalool day taqaloog moom dañ ko fee def noonu ñu comme bu ma nee tamasaktu wala yi am saka mooy jàpp na yi ci loxoom am man comme si dane amsaka yadahu mais dañ fay def bi ngir tamit noonu la arab di waxe ñu tudde ko baawul baaul ilsaaqi kon bi boobu mooy loolu da gis tamit marartu bi ibrahima wala nga ne marartu bi rajulin karimin marartu romb naa bi rajulin xam nga doo doo wax rek marartu rajulan danga naan marartu bi rajulin romb naa ak góor karimin goo xamante ne nii gu tedd la ku noobul la ku bari ay mbaax la kon loolu mooy bi bi léegi ñu ñëw ci kaaf bi ka mu ne misaal alxuluqu alxuluqu tayibu kalmiski alxuluqu tayibu kalmiski mu ne loolu mooy lan alxuluqu mooy jikko ak tayibu yi nga xam ne de dafa sell te laab dafa dafa rafet kalmiski dafa mel ni gët dafa mel ni misk misk mooy parfum boobu rekk bu tedd boobule xitaamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun comme ni ko suñu boroom subhaanahu wa taala waxee foofu àjjana mu ne alxuluqu at-tayyibu jikko ju baax jikko ju teey kal miski dafa mel ni parfum ni parfum di mel nga xam ne noo seulement day jariñ ki nga xamante ne nii day neex ci ki nga xam ne moo ko moo ko gëttoo moom moo ko def ci moom parfum woo mais tamit day neex ci ki nga xamante ne nii day toog ak moom jataay ak moom nga xam ne xet gi di dégagé wu ci moom day neex tamit ci kooku bàkk ki euh, jikko yu rafet jikko ju rafet tamit noonu la mooy du yem rek ci boroom mais day jalgati dépasser boroom di jariñ ñi ci des loolu nag waxuma jigéen gu parfum wu génn ci mbedd yi loolu moom day lor boppam lor ki ci des loolu waxuñu ko loolu sax du waaw pour mu leer rek loolu moom taxul ñuy wax euh, léegi loolu mooy kaaf bi kon kaa bi mooy kom bu ma nee dafa mel ni bu ma nee de hada rajul ka annahu ismail comme may dox ci mbedd mi ànd ak sama benn xarit am ku ñu romb ma ne ko hada rajul ma ne ko gis nga waajee ka ismail bu ma neexee ma ne ka ismail yem foofu waaw nañ jël boobu sax moo gën a kii moo gën a dëppoo comme ka annahu tam moo gën a dugg ci ay compliqué mais ma ne hada rajul gile góor de romb ka ismail dafa mel ni ismail hada rajul ka muhammadin kii de ñu romb de dafa mel ni muhammad hada rajul ka xaalidin xa kii romb ñu de dafa mel ni xaalid ma ne hada al yawm bis bii de kal ahadi dafa mel ni bésu bésu ga bés dibeer mooy dimanche dafa mel ni dimanche mu comme férié ma ne man di tey bis bi moom comme dimanche te pourtant du dimanche ndeke jeudi la wala lundi loolu mooy comme mooy da ngay loolu la kaaf bi di jariñ kon bu ma neexee ma ne ar rajulu kal asadi wala ma ne inna Muusa kal asadi dëgg-dëgg gis nga Muusa de comme gaynde kal asadi léegi yii nii yëm nag ngay gis bu bidugee kaa fii an yooyu yëpp da gis ne ci suuf lañ leen di maas kal asa di kal mis ki tamassak bil fadila ti asaadatu fil ima al usfuru ala shajara ti ibtaid ani zunu bi nadhabu min al bay ti ilal madrasa ti voilà mooy dangay gis loolu mooy kon ismu majruur bi tur yi nga xam ne ñooy ñëw baat yi ñëw après arafu jar bi moom la ñuy woowe ismun majruurun mooy tur boo xam ne dañ koo majruur nga xam ne ci suuf lañ koy maas ndax lu tax ñu majruur ko lan moo la ñu koy maas ci suuf ndax arafu jar bi dugg ci ñoom bu mujj bi muy li mu ne saafartu exemple bi saafartu li talabil ilmi naafi'i saafartu laxas naa li talabi li baa ngoog mooy xarfu jar bi li mooy ngir mooy dans le but mooy sama objectif lii la jiitu bu ma nee jiitu ñëw naa de hein li ukrimaka dama ñëw ngir teral la mooy li boobu ma dugal li boobu day lan la mooy li boobu noonu moom la ñuy wax fii moom li muy tekki mooy ngir ngir ci wolof mooy pour dans le but de loolu lay tekki mu ne kon saafartu laxas naa mooy voyage naa li talabil ilmi ngir sàkku li ngir talabil ilmi ngir sàkku xam-xam waaye ban xam-xam bépp xam-xam mu ne déedéet an naafi'i ba nga xam ne day jariñ kon laxas naa woyaasi naa jóge naa dëkk di jëm dëkk ngir sàkku xam-xam boo xamante ni nii day jariñ loolu mooy exemple lu lii nga gis ne bi li duggee saafartu li ta la bi li ta la bi bi bi day wanu ma woon wax li talabu wala li talaba impossible léegi mu des benn muy laab ndax lii lañ la waxoon ak la laab sax joxoon na ko comme bi mu naan misle lahu ma ne woon comme li alxuraan wax ci ayatul kursi yu lahu ma fi samawati wal ardi kon lahu comme lahu boobu ñeel na ko bokkul ak libi libi mooy ngir la bi mooy ak moomeel la comme bu ma nee lahu mooy ñeel na ko il a à sa possession mooy il détient lahu ñeel na ko maa lépp loo xam ne fi samaawaati mu ngi ci asamaan yi wal ardi ak li nekk ci suuf yi yépp suñu borooma ko moom mooy lahu boobu la boobu léegi nga ne ma mais pourquoi kon nga léegi waxoo lahi ñu ne la lii ndax hu boo seetloo moom lan la damir la comme nañu ko gise woon ba ñuy gis damair yi moom looloo tax ndax du tur la mais tur la boo xam ne damir bi hu bi daa fee remplacer comme nga ne woon lillaahi voilà comme si da nga ne woon lillaahi comme ni mu waxe ci yeneen aaya yi lillaahi maa fi samaawaati wa maa fi l ardi wa in tubdu maa fi anfusikum aw tubduhu yuxaasibkum bihi llah fële ca suratul baqara ba tey bala ngay dugg ci amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi ainsi de suite ba laaya yu tedd yëla yooyee jeex mooy comme si da nga ne woon lillaahi xam nga allahu la woon nga dugal li boo dugalee non maa ngi non nekkuñ ci labi nekkuñ ci libi lahu moom euh, mooy par exemple li tax labi euh, lahu ñu def ko lahu te waxuñ lihiwu mooy rek moom la ñeel comme lahu comme comme comme comme lillaahi la comme bi nga maa fi samaawaati wa maa fil ardi c'est comme si danga ne woon lillaahi maa fi samaawaati wa maa fil ardi ñoom ay équivalent la ñooy bokk lu ñuy tekki mais bu dee dangaa bëgg a dindi tur bi comme allahu boo ko bëggoon a dindi après nga def euh, damir bi muy hu léegi bu boobaa looy def dootoo waxati li mais la nga koy mujj soppi moo tax nga ne lahu maa fi samaawaati wa maa fil ardi kon loolu moo jëm ci xuruful jar yi yi nga xamante ne nii moom lañ gis fii moom lañu boroom téere bi indil euh, rahmatullah alayha léegi mu ñëw nag di la wax ko comme wax nañ ko ci wolof wax nañ ko tamit mais mu lay indil tamit sens général yi nga xamante ne moom la xarfu jar yi ñu gis di am mu ne sens généralu min mooy maanaa bi nga xam ne moo gën a yaatu bi nga xam ne moom daanaka foo ko gis lu bari moom lay yor mais min ak yii nii yëpp am day tekki leneen mais fii moo tax mu ne la sens général mooy maanaa bi gina yaatu mi muy yor yu bari mu ne min deux points fii nag en français la ko def mu ne day tekki de comme li ñu waxoon provenance je viens de Dakar wala yu mel noon bàyyeekoo naa Dakar wala en en ainsi de suite mu ne an moom day tekki a comme je vais a non an mooy wëliif wëliis euh, mooy mel ni da koy sori a après day tekki a après de jusque loin ak pour gis nga loin bi ibta'id ani bi moom la jël mooy ibta'id soril ani bi lu gën a sori sax soril ma bàkkaar yi wëlif bàkkaar yi loolu mooy an mu ne ala sans général maanaa bi gën yaatu muy yor mooy a de su dessus au-dessus wala chez wala en en wala auprès yooyu yëpp ay sens la yoo xam ne alaa da koy am ilaa mu ne day tekki jusqu'à wala a a yi yëm nag mooy a avec accent léegi mu ne fii moom eh, eh, euh, mooy dans moom dans rek la def ndax tamit mooy sens général am am na yeneen bu wax naa la yu nekk nii am na yeneen mais yii mooy yi nga xam ne maanaa yi gën a siiw ci ñoom léegi bi mu ne bi moom li muy tekki en général mooy avec ak en en ak paar wala pour wala à accent walla de yi yëpp bi bi da koy tekki mu ne kaabi bi ka ka mooy comme li ñu waxoon sànk comme mooy dafa mel ni kii mooy comme li mu ne afin de wala pour comme lillaahi mooy loolu appartenance mooy loo xam ne propriétaire afin de day tekki afin de tamit di tekki pour et cetera loolu kon mooy li nga xam ne moom la ñu indil ci wàllu xuruful jar yi léegi nag ñu ñëw ci inrab bi mooy inrab mooy analyse ndax da ngay gis ne léegi dañ koy def boobu léegi ñu ngi koy def ndax tamit lu am solo la mooy tax tamit bu buñ la joxee ne benn ay ay ab texte ne la ne la maasal ma ko ab nas ne la naa maasal ma ko nga man koo maas mooy booy def yooyu mën nga maas ba pare après nga taxaw di def i'rab sa xel pour xam ndax est-ce que lii fa'il la wala maf'ulun bihi la et cetera kon mu ne daxala mun fil fasli ak daxala kar yii karimun fiihi ñaar yooyu lay i'rab nii moom lay analyser booy analyser waxoon naa ne analyse bi da ngay décortiquer mooy baat bu nekk da koy jël teg fee wax lan la lan mooy rôlam ci biir frase bi mu nekk lan lay dox ci biir jumla bi muy phrase bi mu nekk kon daxala ngay jël ndax daxala la karimun fil li kon dangay ngay jël daxala teg fee karimun teg fee fii nga teg fee fas li nga teg fee mu am daxala karimun fiihi boobu da ngay jël daxala nga teg fee karimun fee nga jël fii fii bi nga teg nee hi bi nga teg nii léegi kon analyse mu ne daxala fi'lu maadin mabniyun mu ne kon daxala fi'lu maadin verbe la boo xam ne dañ ko conjugué au passé mabniyun dafa mabni mooy lañ waxoon ne woon moom maskam du changé comme daxala duñ ne daxalu wala daxali daxalu karimun déedéet kenn du ko wax daxali karimun déedéet daxala rek mu ne karimun kon fi'lu ma daxala fi'lu madin verbe bu ñoo xam ne dañ koo conjuguer au passé la li weesu lay lañ ko conjuguer karimun mu ne karimun fa'ilun sujet la mooy ki jëf-jëf ji daxala mooy jëf ji jëf ji nga xam ne dafa weesu fi'lu madin mooy jëf ji weesu mun mooy fa'ilun marfu'un mooy ne moom sujet la boo xam ne dañ koo maas dañ koo marfon mooy dañ koo marfon bi dammati dañ koo maase maska muy damma moom mooy ki jëf-jëf ji fii kon fii bi mu ne xarful jarri mabni mu ne fii moom xarfu jarr la mabni moom it du changer fin wam mooy moom xarfu jar comme niñ ko gisoon sànk fii alfasli mu ne ismun majruurun bil kasrati ismun tur la boo xam ne majruurun dañ koo maj dañ koo jar bil kasrati maas ko ca suuf mooy moom bil kasrati li nag ñu maas ko ca suuf mooy fii bi dugg ci moom moo tax léeg tamit dañ naan majruurun bi fii ismun majruurun bi fii mooy tur la boo xam ne dañ koo maas ca suuf la tax ñu maas ko ca suuf mooy fii bi kon loolu mooy analyse bu njëkk bi beneen phrase bi ci tegu muy daxala karimun fiihi au lieu fil fasli dans la classe mooy daxala mooy dugg na karimun karim tur la fil fasli ci biir classe gi ci biir classe bi mooy fi ñuy jàngale beneen bi mu ne daxala dugg na karimun fii fiihi ci biir au lieu mu répéter classe bi mu def fiihi rek ci biir kon dangay ngay jëlaat daxala fi'lu madin mooy jëf ci nga xam ne dafa weesu mabniyun maska jeexital bi du changer karimun mu ne karim fa'ilun sujet la marfu'un boo xam ne dañu ko marfu'un bi dammati dañu ko rafa mooy rafa mooy lu ñu maas dammal maska lonk bi damati ci dama mu ne fii fii bi ngay jël ba pare nga ne xarful jarri mabni boobu xarfu jar la boo xam ne comme niñ ko gisee mabniyun moom it jeexital bi du changer hi bi nag mu ne damirun mabni kook damir la boo xam ne moom tamit hi bi mënoo ne fii hu wala fii ha déedéet fii hi rek moom damir la comme niñ gise woon damaa ir yi muy fa ñu ko gise woon léegi kon ginnaaw biñ paree ci lool mu ñëw nag ci exercice yi tamarin mooy exercice léegi mu ne bayyin bu njëkk ci exercice yi bayyin xuruufal jarri summa dbut xarakatama lawnuhu ahmar bayyin xuruufal jarri summa dbut xarakatama lawnuhu ahmaru ñaar yooyu nga ko mën a liire mu ne bayyin leeralal waneel xuruuful jarri ana yan ñooy arfu jarri yi summa ginnaaw bi nga ko wanee mooy danga naan lii mooy ci kon phrase yi ñuy wax soit da ngay souligner boo ñëwee ci xarfu jar yi da ngay souligner ne lii mooy xarfu jar du souligner ko rëdd benn rëdd ci suufam ngir wane ne lii mooy xarfu jar waaye boo ko defee ndax ci ngay yem mu ne déedéet summat but ta na nga takk xarakatamaa law nu ahmar mooy baat bi eh, araf bi nga xamante ne nii moo nekk ci jeexi jeexitalu jeexitalu baat baat biñ lay wax ne dañ koo def mu xonq araf bu xonq boobee yow yaay xool naka nga koy maase ndax maska ka nga koy maas muy damma wala maas ci kaw muy fatxa wala maas ci suuf muy kasra wala maas ka muy sukkoon loolu yow yaa koy xool wala tanwin yi nga xam ne fatxa bu ñu maas ñaari yoon wala kasra bu ñu maas ñaari yoon ci suuf walla damma muy maas ka boo xamante ni dañ ko maas ñaari yoon dañ ko bind ñaari yoon comme lun ak lin ak lan loolu yow yaay xool li nekk en rouge yow yaa koy xool naka nga koy maase ginnaaw bi nga wanee ne lii mooy xarfu jar kon phrase yaa ngi bi njëkk mu ne marra sa'i après mu def daal ndax du ma wax lool bu ma ko waxee mooy kon ma ma maas ko marra sa'i daal ñëw daal boobu yow yaay xool naka nga koy maase bil mas ji bil mas ji après mu def daal daal yi may wax ni yëpp day taqaloog marra saa yi daal ñëw dafa taqaloog bi bil mas ji daal ñëw dafa taqaloog ma al mas ji bil mas ji bi dañoo taqaloo léegi yow yaay xool ñaari daal yooyu naka nga koy maase fa daxala fiihi fa daxala fiihi kon marra sa'i daal bil masjid daal fa daxala daal mooy lettre da lettre daal mooy da nit ñi dina da da boobu kon marra sa'i daal bil masjid daal ñëw fa daxala fiihi kon li muy tekki mooy marra romb na sa'idun sa'i marra sa'i mara romb na sa'i sa'i bil mooy sa sa'i tur la comme bu ma nee sayid bil masjid daal ñëw mooy ci jàkka ji fa daxala mu dugg fii ci biir mu continuer phrase bi mu def virgule salla sallal magri sallal magri après baa ñëw lettre baa nga xam day takkaro day al magri day taqaloo moom sallal maghri lettre ba thumma jalasa ala sajada après taa ñëw taabu taa marbuuta mooy taa boo xam ne dañ koo tëj comme néeg benn rond ñu def ci taa thumma jalasa ala sajada après taa ñëw muy continuer mooy kon sallal maghri mooy julli na lan la julli timis summa ginnaaw gi jalasa mu toog ala sajjaada taa ñëw mooy mu toog ci kaw sajaa sijaada sijaada bi comme li wolof di wax léegi mu continuer phrase bi wa mu jàng juz juz après mu def en rouge hamza boo xamante ne nii dafa def alif ci gannaawam mooy hamza boo xam ne ci kaw ligne bi lañ ko bind mu def benn alif ci ginnaawam léegi loolu yow yaay xool na ko ngay maase Hamza boobee wa qaraa juz après Hamza ñëw ak benn rëdd bu koy wara booy nekk ci ginnaawam minal qur'aa nuun ñëw après qur'aa minal qur'aa nuun ñëw bi xushu ayin ñëw bi xushu après ayin yaa xool na ngay maase ayin bi summa rajaa ila daa summa rajaa ila daa après raa ñëw léegi yow yaa xool raa boobu nan nga koy maasal mu ne kon wa qaraa mu jàng juz après hamza ak alif yaa xool noo koy maase mooy mu jàng benn liñ naan jusu ab ab ab jusu ab jusu ci wolof minal qur'an aa ci alxuraan bi xushu ayin bi ñëw léegi mooy ci ànd ak toroxtaange gi nga xamante ni moom la laaj mooy concentré ci mbir yi bàyyi ci xel di xalaat mbir yi bi mu ko defee summa ginnaaw gi rajaa mu dellu ila daa après raa ñëw mu dellu ca këram ca kër ga loolu mooy kon phrase bi njëkk bi nga gis ne phrase bi ni mu guddee kon phrase bi lii la marra sa'i daal bil masjid daal fa daxala fiihi après nga virgule sallal jalasa ala sajjada taa ñëw wa qaraa juz hamza ak alif minal qur'aa nuun bi ñëw bi xushu ayin ñëw thumma rajaa ila daa après raa bi ñëw loolu mooy phrase bi nga xam ne yi ma wax yooyu yëpp naan ay daal baa yooyu yëpp yow yaa xool na ko ngay maase ginnaaw bi nga wanee yan ana fan ci phrase bii bu gudd bi lan lan ak lan ñoo ci xarfu jar beneen beneen exercice bi mu ne rakkib jumlatan bil kalimaatil aatiyati rakkib mu ne formel jumlatan phrase bil kalimaatil aatiyati ci baat yi di ñëw baat yi di ñëw jël leen nga fexe composer ab phrase mooy nga fexe jël leen nga tëgg ab phrase boo xam ne ci baat yi mu lay wax moom ngay utiliser pour defar phrase boobu baat bu njëkk bi allahu baat bi ci tegu an-ni'amu baat bi ci toog tegu almuslimuuna baat bi ci tegu yashkuruuna baat bi ci tegu alkasiiratu baat bi ci tegu ala lii may wax nag du noonu lañ koy maase de ndax nii dama la ko wax ndax début ba baat rek buñ ko waxee ci arab boo koy wax noonu noonu cundum noonu danga koy maas damba moo tax ma koy def mais cela ne veut pas dire yow booy def phrase bi ni ma maase yii nga koy maase boo seetloo yépp damma laa leen maase allahu an-ni'amu al-muslimuna après dina muslimuna buñ ci agsee lan moo tax ma ne ndammaat ba pare naan muslimuna te waxuma muslimunu lool dinañ ci ñëw insha allah am na partem yashkuruna mook lii wayam alkasiratu ak ala kon mooy allahu mooy buur yàlla jalla jalaaluhu an-ni'amu mooy xéewal yi almuslimuuna mooy jullit ni yashkuruuna mooy dañuy mooy sant dañuy sant alkasirata mooy lu bari ala mooy ci kaw loolu ngay jël baat yooyu ngir nga composer phrase léegi troisième exercice mu ne istaamilil asmaa al aatiyata fi jumalin taamatin bi xaytu yakunu kullun minha majruuran bi xarfil jarri istaamilil asmaa al aatiyata fi jumalin taammatin bi xaytu yakunu kullun minha majruuran bi xarfil jarri mu ne istamil jëfandikool al asmaa tur yii tur yi nga xam ne al aatiyati yii di ñëw mooy les noms suivants fii jumalin jëfandikoo leen utiliser leen ci ay phrase yoo xam ne tàmmatin phrase yu mat sëkk ay phrase complète bi xaytu ba nga xam ne yakunu kullun minha bi nga xam ne tur yii muy indi nii bu ci nekk day mujj nekk majruuran na ko day nekk majruur pour mu nekk majruur nag kon mooy xarfu jar moo ko war jiitu te bu ko xarfu jar jiitoo ca suuf nga koy maas ngir mu nekk lan majruur loolu la la wax mooy tur yi mu lay bëgg limal na nekk tur yoo xam ne bu ci nekk majruur lay nekk bi xarfu jar xarfu jar mooy dugg ci moom mooy tax ñu maas ko kasara ca suuf bu ci nekk nag mu ne na ko utiliser ci phrase mooy bii waxu la nga boole leen ci benn phrase mais bu ci nekk kon bu dee trois tours la la jox yow trois phrases ngay def bu la joxee deux tours deux phrases kon tour yaa ngi alkuratu alkuratu mooy bal mooy ballon alqalamu mooy bindukaay stylo ngeen koy wax wala xalima al ardu mooy suuf si kon ñetti yii nii bu ci nekk kon ñetti france ngay defar boo xam ne bu ci nekk bu ci al kurratu moom il faut léegi kon mu nekk majruur te majruur bu dee kurratu majruur la kon kurrati ngay wax xalami ardi loolu dimbalee naa la ko léegi nag yow yaay xool ban xarfu jar moo méngoog moom moo correspond ak moom bu war a dugg ci phrase bi ngay def bu ko defee nga maas ko ci suuf comme ni ma la wax léegi léegi quatrième exercice bi mu ne at mim bi wadi xarfin min xuruufil jarri at mim mu ne matalal bi wadi xarfin ci teg araf min xuruufil jarri ci xuruuful yi mooy lim la bëgg wax fii mooy dafa def ay phrase après diggante phrase yi ci biir phrase yi boog ci biir phrase benn phrase par exemple nga gis ci biir am ay baat yoo xam ne diggante ñaari baat yoo xam ne dafay def ay pointillés mooy day def ay tomb yoo xam ne diggante baat sàngam ak baat sàngam dara du fa nekk ay dafay def ay tomb ngir wan la ne tomb yu tëdd yoo xam ne dalay wax ne fii yow yaa fi war a def xarf jarda bi méngoog fii bi correspond ak fii loolu la la wax mu ne la xoolal mu ngi nii yanzilul mataru léegi mu def pointillé yow foofu yaay jël ban xarfu jar moo fa war a nekk assamaa i yanzilu day wàcc almataru taw bi après assamaa i asamaan léegi yow entre yanzilul mataru foofu pointillé yow yaay xool ban xarfu jar moo fa war a nekk assamaa i dóoru ñëw mooy asamaan bi ci tegu yasuuqul malaa'ikatul mujrimiina yasuuqu yanzilu mooy day wàcc almataru taw bi asamaa yi mooy asamaan léegi yasuuqu day conduire day day day day wommat almalaaikatu malaaka yi alayhimu salaam almujrimiina kàccoor yi mooy malaaka yi dañuy conduire dañuy wommat kàccoor yi après mu def pointillé foofu yaa war a xool ban xarfu moo fay dugg après mu def annaari safara mooy malaaka yi yasuuqu day conduire di wommat al malaaikatu malaaka yi alayhimu salaam al mujrimiina kàccoor way jombuñaa jaamuña kàccoor yéeféer yu bon yi après mu def point yi xool ban arfu jar moo fay digg annaari safara léegi bi ci tegu mu ne yabta'idul aaqilu mu def point yi asharri mu ne kon yabta'idu day sori al-aaqilu ki muus ki am xel mu def pointier yow yaay xool ban arfu jar moo fay dugg asharri ak mbonte lu sori mbonte léegi yow yabta'idu al-aaqilu ki am xel day sori pointier yi nekk foofu yow yaay xool ban arfu jar moo fa war a nekk beneen phrase bi ci topp jumla bi ci topp xadibal ustaazu xadiba mer na tàng na mer al ustaazu jàngalekat bi après mu def pointillé at-tilmizi mooy élève bi mooy xadiba mer na al ustaazu ustaaz bi mu def pointillé yaa fay def xarfu jar bi fa war a dem at yi mu defal la mu ne mooy élève bi phrase bi ci topp haadihi hadiyatun haadihi lii de hadiyatun kado la après mu def pointillé def ka mooy fii xarfu jar bi day taqaloo ak kaa bi voilà comme niñ gise woon comme lahu lahu ak fiihi yooyu yu mel noonu bii nag mu ne haadihi lii de ceci est un cadeau haadihi lii de hadiyatun addiya la kado la après mu def pointillé ka après mu def ka bi mooy yow léegi lool mooy quatrième exercice bi ca foofu la yem léegi mu des dernier exercice bi muy cinquième nga gis ne kon tey bari nañu exercice yoo xam ne kon il faut bosser bien pour cette semaine pour la semaine prochaine incha allah mu ne buñ mujj bi te mooy cinquième bi arib ma lawnuhu ahmaru arib analyser maa la nga xam ne law lawnuhu kolooram ahmaru dafa xonq mu ne yii la atawakkalu maa ngi maa ngi sukkandiku mooy maa ngi wàkkiirlu alallaahi ci yàlla lu xonq li nag alallaahi la moo ci xonq kon loolu ngay loolu rek la la kon atawakkalu yow doo ko analyser da koy bàyyi alallaahi ngay analyser comme liñ defoon sànq daxala karimun daxala fi'lu madin mabniyun karimun fa'ilun marfu'un comme ñu ko gise woon daxala fi'lu madin mooy passé la comme loolu ainsi de suite bi alallaahi rek ngay def loolu dangay jël alaa nga teg fee analyser allahi nga teg analyser wa atuubu ilayhi wa atuubu doo ko laal ilayhi boobu tamit da nga koy analyser moom ngay analyser kon li ngay analyser ci phrase bi mooy alallahi ak ilayhi li muy tekki nag mooy atawakkalu damay wàkkeerlu alallaahi ci yàlla wa atuubu tey tuub ilayhi jëm ci moom loolu kon mooy exercice yi incha allahu taala pour bii di ñëw xam naa tey dañuy yemandi noonu mu nekkoon cours ci xuruful jar yi muy xarfu jar yi nga xam ne gis nañ leen ay exercice bi biir di ñëw incha allah dañuy gis al ismul mawsuul moom la français naan le pronom relatif ma ne c'est la personne qui dormait ici ma ne la mais tu te rappelles de Moussa nga ne ma c'est la ah oui c'est la personne kii qui dormait ici kii boobu mooy pronom relatif moom la ñuy gis bii di ñëw incha allah mooy ismul mawsuul bu ma nee nit ka nga xam ne nit ki nga xam ne wala waa ji nga xam ne moo doon nelaw fii comme ji boobu moom la ñuy gis incha allah pour bii di ñëw mooy al ismul mawsuul